بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalina sayyidil awwalina wal axirin sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa nabiyina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imaami siddiqin mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariqati al-faa'izina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaam bi alayhi salaatu wassalaam eh, ñu ngi ñëw insha allahu ta'ala ci suñu eh, jotaayu tafsiru suratul ma'aarij ci suñu bi yi weesu ñu yemoon boroom subhaanahu wa ta'ala di waxe naan a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim walladhiina fi amwaalihim haqqun ma'luum lissaa'ili wal mahruum sadaqallahul aziim walladhiina gaa yi nga xam ne ñooy gaa yu baax yi ñu jokk ci borom bi subhaanahu wa ta'aala ñoom daf fi amwaalihim nekk na ci seen alal haqqun cër boo xam ne ma'luumun bu ñu xam la. li saaili ñeel ñi xam ne ñooy way laaj wal mahrum ak ñi ñu xaññe kon euh, nga xamante ne moom mooy euh, suñu jotaay yi weesu tàmbali woon nañ ci di wax ci wàllu àq boobu nga xam ne mooy biti gën a mag te moom mooy euh, azaka nekk bokk ci ponk yi nga xamante ne ci ponk l'islam yi la Euh, gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy euh, charte yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci ngir mën a joxe azaka charte yi nga xamante ne mooy yu global yi nga xamante ne yëpp dañ koo bokk alal xeex alal yëpp dañ koo bokk euh, ñu gisoon tamit suñu jotaay bi weesu ñu tàmbali woon ci li nga xamante ne moom mooy sabab yi nga xam ne ay charte la naa am waaye ay sabab la moom mooy nisaabu ak xawalaanal xaw nisaab comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon mooy seuil imposable yi nga xamante ne euh, suñ ko su amul rek loolu doo mën a joxe euh, azaka soo amul lu toll noonu ci alal maanaam azaka du la waat euh, loolu nag li nga xamante ne moom mooy principe bi comme niñ ko gisee woon lenn lu ci nekk waxoon nañ ni nga xamante ne noonu la nisaab bi di toll su fekkente ne wurus la ak xaalis comme niñ ko gisee woon loolu moom la ñu gënoon taxaw suñ jotaay bi weesu ci nisaab bi muy Euh, quatre-vingt-cinq grammes maanaam juróom-ñett fukk ak juróom ci gramme ci ay euh, wurus wala boog euh, juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom maanaam mu jege juróom benn téeméer maanaam ci ay gramme ci wurus ci ci ci xaalis boog te lool noonu moom mooy kon ishruna dirham dinar wala boog mi atay dirham maanaam mu nekk kon vingt dirham wala deux cents dinar Euh, ñaar fukk wala ñaar téeméeri dir euh, dirham bokk dirham ci ñaar ñaar dirham ak ñaar fukki diinaar euh, diinaar nag mooy wurus wu ñu tëgg def ko monnaie xaalis naka noonu daf ko weccet maanaam naka noonu moom mooy dirham mooy tamit xaalis bu ñu tëgg def ko weccet maanaam kon lii moom mooy li nga xamante ne mooy mooy mooy nisaabu li nga xam ne moom mooy Eh, ci or ci wurus ak ci xaalis waxoon nañ nag ci suñu jotaay bi weesu ne suñu xaalis yi nga xamante ne moom la amee eh, loolu leeraloon nañ ko ci suñu jotaay bi que ni jàpp ne loolu buñ ko jëfandikoo ñooñu ci njuumte gu rëy rëy lañ nekk eh, ñi nga xam te tamit wax la bu beru de façon ñi nga xamante ne tamit dañoo jàpp ne wur que ni ci wurus lañ koy génnee ci lañ koy natte ñooñu tamit ci njuumte la ñu ne loolu tamit leeral nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ñaari masala yi moom taxawoon nañ ci ba leeral leen bu baax ci suñ jotaay bi weesu maanaam kon mooy suñu monnaie yi dañ koy jëfandikoo ba pare dañ koy natt ci xaalis parce que déjà yonent bi maanaam le fait moom xaalis la jëfandikoo ci baatam ci li mu doon wax doonu war wax wurus bi eh, ci ni mu koy jëfandikoo wurus bi dañ ko xaalis bi waaye eh, te borom xam tamit ijmaa am na ci d'accord nañ ci eh, beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy ne wurus bi mais duñ ko duñ ne ne ne ne ne euh, xaalis bi tam moom moo gën a tuuti maanaam kon euh, buñ ne nangam wala nangam kon biñ ci njëkk a jot moom ngay jël maanaam bu dee da lay war su nangam amee wala bu nangam amee maanaam kon bu boobaa li muy tekki mooy bi nga ci njëkk a jot boobu moom ci la lay waree te loolu moom yaakaar naa ni euh, mantiq la maanaam logique la voilà kon loolu moom mooy ne ci ci la waree bon waxoon nañ yeneen eh, mbir yi nga xamante ne moom moo tax ñu war koo jëlee ci xaalis loolu leeral nañ ko suñu jotaay bi weesu wala nga xam ne wala maintenant bu fekkente ne eh, li aju ci bahimatul an'am tool tam waxoon nañ ko maanaam mooy bu dee eh, gëléem la juróomi gëléem faaw nga am ko boo amul juróomi gëléem doo mën a am boo mën a génne azaka bu fekkente ne nag la fanweeri nag boo amul fanweeri nag doo génne doo ci génne azaka jur gi la. Euh, maanaam ci gàtt gi gàtt gi mooy xar wala bëy yooyu tamit soo ci amul ñeent fukk doo mën a doo maanaam du du la war la du génnee asaka euh, bu fekkente ne li ñuy wax euh, az-zuru' simaar muy mbay mi ak meññeef yi loolu tamit loolu tamit asaka da la ciy war waaye mi ngi la ciy waree su fekkente ne am nga xam su xam aw suq maanaam Euh, mooy juróomi wasak te wasak bu nekk dafay def lan euh, juróom benn euh, fukki saa saa bu nekk day def ñeenti mudd mudd bu nekk dafay def ñaari litre ak lu nekk maanaam deux virgule quarante trois litres loolu lay def foofu nag ñu taxaw fa tuuti ci balaa balaa nañ ko wax sax nañ nañ yeggale tuuti maanaam kon bu boobaa loolu moom moo lay jox ne li nga xam ne kon moom la lay jox mooy sept cent vingt neuf litre maanaam muy kon trois cent saa yi nga xam ne moom la ñuy génne asaka loolu moo lay jox lan ah, mooy eh, juróom mooy juróom mooy ñetti téeméeri saa moom moo lay jox lan eh, ñaar téeméeri litre maanaam muy ñaar juróom juróom ñaar juróom ñaari ko litre ak ñaar fukk ak juróom-ñeent mooy lan mooy comme niñ ko waxee woon boo yoroon ay bërigo yoo xamante ne benn bu ci nekk téeméeri litre la def cent litres lay def bërigo bi léegi yooyu boo il faut nga duy ci juróom-ñaar ba mu mat léegi mu am ñaar fukk maanaam mu am benn paan paan boo xamante ne ñaar fukki litre lay def vingt litres lay def boobu tam nga duy ko ba mu fees ak siwo boo xamante ne fukki litre lay def boobu nga duy ko ba mu jege fees maanaam loolu moom mooy loolu bu amee loolu da daal di mën a génnee azaka loolu moom mbay boo bayee eh, ci loo xam ne danañ ko génne azaka léegi boobaa loolu dañu dañ koy génne asaka ñëw insha allah bu ñuy wax ci asaka yi mbay lan lañ maanaam nan la war lan lan lan bi nga xam ne moom la ñu war a génne asaka insha allah taala léegi boobaa nga daal di xam nan ngay génne asaka soo bayatee insha allah taala euh, léegi ñu taxaw foofu ci masala litre boobu léeg-léeg da gis su suñu jamono ñu bari dañuy nag mbir yi di ko wax ay di wax ay kilo da gis ñuy wax par exemple asaka muurum koor ñuy wax ñam yi di tudd ay kilo wala ñuy wax ci asaka naan nangami kilo loolu amul euh, nattuwaay ci sharia yi nga xamante ne moom la ñuy wax ci asaka moo xam azaka mooy zakatul mal la mooy azaka alal gi la wala zakatul fitr la mooy muurum koor amul luñ ci natt ci kilo amul yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamonoom li mu doon natt mooy saa ak mudd moo tax mu naan allahumma barik lana fii muddina wa sa'ina yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan borom subhaanahu wa ta'aala ne yàlla nga barkee la ñu ci suñu saa bi ak ci suñu mudd bi am sax ci yeneen yoo wa fii wasaqina maanaam kon loolu war a leer parce que loolu fu leerul nit ñi dañuy ñëw jël ay eh, ne dañuy joxe par exemple ceeb di ko natt ci ay kilo alors que ku nekk xam ne ne kilo ceeb. ak kilo dugub mën nañoo bañ a tolloo volume bi ñuy occupé kilo euh, tàndarma ak kilo ceeb tolluwul volume bi ñuy occupé tolluwul ko kilo ndox bu sell moom ak litre ndox ñoo tolloo mais solo densité wu li nga yor ak volume bi muy mën a manam maanaam waa densité bi rek la maanaam bi nga yor ni muy taxaw maanaam solo loolu maanaam. dangay gis mu lan euh, mu nekk loo xamante ne kilo bi day yéeg wala mu wàcc voilà litre diwlin masala day gën diis kilo voilà kon loolu il faut mu leer loolu daa war a leer bu fi kenn di wax waxi asaka wala ay muuru koor di naan ay kilogramme amul lépp loo xamante ne allahuma ko mu des ñu ne ñun de natt nañu ceeb gis ne kilo gramme ceeb nangami kilo par exemple ñu ne la deux virgule cinq kilo ceeb mooy tolloog deux virgule quarante trois litres ñu ne kon loolu ngay génne al ñu ne la dugub natt nañ ko ñu ne trois kilo dugub moom moo tolloog deux virgule quarante trois litres dugub après ñu def ko nooru par rapport ak loolu ok loolu mën nañ ko dégg parce que dañoo teg correspondance bi mais su dul loolu loolu baaxul loolu daa war a leer parce Euh, ñu ngi koy wax dañ koy préciser dañ koy wax waxaat ko euh, fekkali ko parce que tout simplement dañuy dégg ñu bari même xataa ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci domaine xam-xam di wax seen wax di wax di di di wax ci wàllu was maanaam nag alors que kaylu la voilà mbir mi ci ci ci ci natt la mesure la du masse du poids mesure la lu ñuy natt loolu il faut mu leer voilà parce que bërigo ceeb ak bërigo dugub tolloo wuñu ni ñuy peese bërigo tàndarma wala bërigo raisin tolloo wuñu ni ñuy peese voilà tolloo wuñu biñ nekkee xale am na cax bu ñu doon tax na kilo ceeb ak kilo ngooñ bu gën a diis yow bu defee yow ngay xalaat volume voilà ñenn ñi ne ndax gis ko naan la kilo non non non euh, euh, kilo kilo ngooñ kilo ngooñ <laughs> kilo ceeb ak kilo ngooñ ñu tolloo ci diisaay ndax ñoom ñëpp ay kilo lañ lañ mais bu dee volume effectivement potu ceeb moo gën a diis potu ngooñ kon natt gi ci natt gi la saa nag beneen natt saa ko koo nattee ci loxo yeneen bi moo tax sallallahu alayhi wa sallam loolu tam lu ma tabaayee xel la moo tax sayyidna mooy imaamu a rahimahullah bi al-Qaadi Abu Yuusuf ñëwee euh, fële euh, Madina rahimahullah moom Iraq la mu ñëw indi ñoom seen saa bi ñu yor ñu ñëwee mu wuteeg saa bi nga xamante ne moom la pot la maanaam bu ñu ko nattee ci loxo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mudd yi ñeenti yoon nga xam ne et cetera maanaam bu ñu naan nit ku diggu doomu maanaam loxo Yonent bi la ñu wax sallallahu mais du par exemple man wala yow wala keneen ak keneen dee ñun bu ñu defee nii ñeent ñeent def nii ñeent du tax mu waax lu tax mu mat bu yeneen bi la sallallahu alayhi ah, ndax moom mooy nit gën a digg doomu ci mbooleem doomu aadama yi moom mooy nit ki digg doomu moom la sallallahu alayhi léegi biñ jëlee eh, bi mu ñëwee saa bi mu indi baaxu kiwul eh, mu wuute gi waa ñu nag te wuute imam Malik rahimahullah dafa ne diw yow demal indi seen saar yow diw demal dugal indi seen saar yow diw demal indi seen saar ñoom ñëpp ñëw indi ku ne indi ku nekk daal sama sama papa nee na sama maam nee na jamono yeneen bi ku nekk wax ko ñu gis ne yëpp tolloo ñu gis ne kon wuute nag bee ñu gis ne kon bii mooy maanaam loolu loolu lu mat a bàyyi xel la euh, kon. li mu la wax maanaam 729 litres yëpp loolu dañ koy natt mën nañ ko natt xam nañ ko 2,43 litres mooy saa voilà loolu boo ko diviser par 4 loolu ngay am mudd na 2,43 nga mit ko par 60 euh, euh, nga am wasak voilà kon euh, loolu mesure yooyu et que loolu moom la ñu yeneen saa saa moom la ñu fi bàyyil ba pare ñaan yàlla defal ñu ci barke voilà donc nañu dellu ci sunna boobu mat naa bàyyi xel euh, ginnaaw bi ñu waxee ci kon nisaab yooyu waxoon nañ ne li nga xam ne moom mooy euh, rikaas ak wal maadin mooy yi nga xam ne mooy la ñuy for muy trésor yi ak fu ñu ko mën di fore ak mbell yi muy mine yi ñuy découvrir loolu amul nisab maanaam loo ci mënti am rek da nga koy da koy xaaj juróomi xaaj daal di koy joxe asaka mooy wa fil rikaaz al xumus eh, li nga xamante ne nag moom mooy mbellu yooyu gisoon nañ ko su fekkente ne dama ko gis ci géej gi loolu du ma ci génnee asaka dégg géej gi la du ko génnee asaka mais su ma koy di ko jaay koy génneel asaka waroo ba tijaara ci moom laa koy génneel ko génneel asaka ci la bu ma découvrir fii ma moom ko min bii lay génneel azak mais nag comme que dafa am qaida règle la boo xam ne ñaari azaka duñu daje ci benn mbir c'est-à-dire que su ma ko génneelee azaka nii jeex na c'est fini du ma bu ma jaayaatee du ma génne azaka parce que dama koo jaay dama koy nekk di jaay euh, yoon laa ko génneel azaka un cinquième na du ma ko génne waatal azaka que ñaari azaka daje ci benn alal voilà su ma yoroon wurus or di ko jaay du ma ko génneel azakay or du ma ko génneel azakay njaay mi par exemple loolu lañ la bëgg baax na très léegi euh, ñu ñëw ci beneen euh, règle bi mooy lu ñu tuddee xawalaanul xawl xawlaanul xawl xawlu mooy lu wër ah, kon wër ngi wër ngel mbir mi wër na ba def at ci loolu charte la ci condition la ci pour asaka war mais sabab la tamit maanaam kon su nisab bi amee xawalaanu xawli am asaka day war maanaam mais sous condition te yenn condition yu mat euh, at bi wër nag ci weer wi lañ koy nag nañ ko bàyyi xel charia suy atteloo nit maanaam suy jaamuloo yàlla nit ñi ci weer wi la ñuy nattee calendrier ne euh, diw ak euh, bës ba mu faatu woon dellu si na nan ko màggal déjà jëm bi màggal nit ku génn àdduna loolu bid'a la bu bon baaxul amul loolu moom daa war a leer tamit xataa ñi nga xam ne dañ leen koy defal sax ñoom ci seen dañ koy bañ léegi nag gars yi moom nitu yàlla da ngay gis nitu yàlla buy bañ mbir bu génn àdduna ñu di ko ko defal alors que moom da ko doon bañ loolu moom léegi loolu la ñuy gis profanation bu doy waat ci nitu yàlla ji ku nekk jàpp ne yaa ngi def lu rëy euh, bidaa bu bon la bu waaxul ba pare bu ñu bañ la mais gën naa bonati soo ko nattee ci lan ci atum jant bi gën naa bonati parce que ñun l'islam ñun ci weer la ñu nattee suñu mbir ndax nu ummatul ummi ummi yëpp laa naktubu wa laa naktubu ashhuru hakaza hakaza wa hakaza yent bi lii la wax sallallahu alayhi wa alihi weer daal lii la ak lii ak lii muy ñaar fukki fan ak juróom wala fan weer euh, waaw waaw comme li mu wax ashhuru tis'un wa ishruna layla fa in humma alaykum fa akmilul iddata thalathin ñaar fukk daal weer ñaar fukk la shahru tis'un wa ishruna layla ñaar fukk fan la ak juróom-ñeent fa in ra'aytumuhu fasumu soo leen gisee weer wi na ngeen woor fa in humma alaykum su dee dafa niis wala mu nëbbatu mu weer wi juddu na mais dafa teel a dugg fa at fa at lu iddata salaasina na ngeen matal weer wi ñi fanweer jeex na hadis sayyidna Abdullah ibn Umar sayyidna Abbas radiyallahu anhu mi ngi ci sahih et cetera bi sunan yi et cetera moom Ibn euh, euh, solo na ko ak ñeneen rahimallahu jami'an lii mooy li kon ñun ci weer lañu natte mbir weer wi te d'ailleurs weer wi moo am ay weer jant bi at la am amul weer en réalité léegi nag pour correspondance boobu correspondance un un un ni mu demee loolu moo tax ñu jëlal jant bi nga xam ne at la ñu wutal ko weer et que weer wi ñu wutal ko at maanaam ngir correspondance boobu mais sinon cosaan bi mooy weer wi moom moom la xamee mois yi jant bi la ñu xamee at bi léegi. ci weer yi nga xamante ne ñun moom lañuy ñuy jaamu euh, nga xam ne euh, moo tax dañ naan fane weer voilà ñuy jaamoo yàlla ñun en tant ay jullit am na ay exception ñaari exception moo am ci sharia ci weer ñaar rek la amul amul ñetteel sinon sharia lépp lu muy bàyyi xel ci lan la bàyyi xel ci weer jant bi dina ko bàyyi xel ci ñaari masala kese masala bu njëkk bi mooy jigéen yoo xamante ne dafa ne euh, jëkkër ji mënta jote ak moom maanaam euh, dafa mel ni dafa am lu ko gàllankoor feebar bu ko gàllankoor ba mënta jote ak moom ci néegu sëy kon day tas bu demee yóbbu mbir mi ci kanamu yoon yoon du ne ko ah waaw comme wax nga ko rek te effectivement sawaay daal xëy na am na gàllankoor ci buntu boobu rek léegi kon nañ tas sëy yoon du doxale noonu yoon danaan la d'accord mais nañ xaar at moom at lay xaar mais at boobu ci jant bi la koy natte bu ko defee saison yëpp jàll que saison yi jant bi lay topp toppul weer wi léegi saison yooyu lay topp la xaar la xool bu saison yëpp matee te sawaay euh, jafe-jafe moom sottiwut maanaam euh, feebar bi dañu bu boobaa ñu ne waaw kon nag effectivement ci kaw loolu mën ngaa tas sëy bi parce que léeg-léeg mën na nekk ne tàngoor wi moo tax wala seddaay bee tax wala leneen ak leneen a tax kon mën na nekk ne dafa aju rek ci euh, mbir moo xamante ne du ci yaramam la nekk mais que ci extérieur bi mooy influencer yaram loolu mën na nekk ne loolu la kon loolu duñ ci tas mais pour ñu mën ko natt nag loolu jant bi lañ koy natt. mooy saison wu jant bi lañ kon ak boo ko année année euh, jant bi yëpp daal di jàll. ñaareelu masala moom mooy comme mbay mi ndax mbay mi euh, euh, comme yeneen bi sallallahu alayhi dafa tere naha nabi sallallahu alayhi wasallam an bay'i thimaari hatta yazwu maanaam yeneen bi sallallahu alayhi dafa tere. voilà ci ñuy bay ñuy jaay am jaay am am am mbay am lu ñu lu ñu lu ñu rek mooy meññee fi ba keroog muy xaay moo tax euh, qabla ci beneen riwaaya na qabla buruwi salaahiha laata maanaam ak mbaaxam di feeñ maanaam ne parce que am mbay euh, loolu ñi mës a dëkk wala di bay ñi mës a bay yëpp xam nañ ko wala ñi ñu dëkk fi nga xamante ne euh, ay ay ay garab daf fay sax ci ay fruits maanaam ay poétiques daf fay sax ñëpp xam nañ bi wala boog buñ ko xamul it c'est parce que seetlu wuñ ko moo tax mooy ne euh, meññeef day am fu muy yegg léegi dootul mën a yàqooti mais laata muy yegg foofu bu xaayee ba yeggul fenn léeg-léeg par exemple bu dee ci mango day bu demee jógee ci vert bi commencé jaune tuuti et yenn yi. yenn fruits yi bu ñu commencé xonk yenn et cetera donc lu nekk ça dépend ci lan la gerte bu commencé wow et cetera maanaam yooyu noonu mooy ne léegi weesu na fu mu yàqoo léegi mën ngaa jaay tool bi mën ngaa jaay mais laataa nga yegg niveau boobu amoo droit jaay ko mais loolu nag nan lañ koy xamee loolu ci jant bi lañ koy mën a natt parce que jan bi moo am ay date limite yoo xamante ne su àggee foofu dañuy xam ne mbay mi weesu na fu mbay mi day yàqu mais tant que yeggagul foofu mbay mi. bu bu bu mën na yàqu maanaam mën na yàqu mën na jékki-jékki ne ñu ne ñëwatul baaxul kon loolu euh, moom mooy euh, ci la ñuy nattee loolu mais su dul euh, ci la xoolee jant su dul loolu amul fenn ci diini sharia fu ñuy nattee loo xamante ne ci jant bi lañ koy nattee d'ailleurs loolu day indi leen ne maanaam nit ki di def ay xew diine imagine gravité bi ñu toppandoo. ñoo xam ne duñu ay jullit ci seen dat yi système de datation yi daf ñu yóbbu ci ñuy wax ne par exemple euh, ñu ne ren mooy centième édition wu par exemple gàmm bu ñu ñu ne ren mooy centième bi ndekete ren cent troisième année bi la parce que tout simplement ñun dañoo jàpp date bi nga xamante ne mooy naan datu tubaab bi loolu gravité boobu loolu mooy gravité bi foofu foofu la ñuy yóbbu te te loolu kese gravité bi ci gën a mag mooy ñàkk a topp na ñàkk a topp sunna mooy musiba bi ci gën a rëy léegi euh, kon 354 jours la 355 jours bi di ngay génne askan maanaam xawlaan la xawli loolu maanaam mooy lépp loo xamante ne da nga ko yor nisab bi wàññeekuwul. dinañ wax dinañ ci wax léegi incha allah ci ci ci ci nisab bi lan lan la ñuy bàyyi xel mais nañ jël avis bi mooy ne wàññeekuwul te mooy wax xanaa bi lay rahmatullah ala moo ci teg yi rahmatullah ala wàññeekuwul ba mais du tout wàññeekuwul dara maanaam bisub weeru koor premier jour bi ci weeru koor laa remarqué ne laa seetlu ne am naa nisaab ci alal ci xaalis ci euro waxoon nañ la nan lañ ak dollars yeeg yooyu su ma wala CFA su ma kon amee ma seetlu ne ba weeru kooru déwén affaire bi soit day yokku maanaam nisaab bi moo nekk nii mooy sëy nisaab ma seetlu ne weesu naa ko matal naa ko premier jour weeru koor bis bu njëkk at bi muy def nii. lii nga ko wàcc lii nga ko wàcc mais mësta wàcc ba gën suufi nisaab bi ak xawalaano xaw li ñoom ñaar dañoo parce que su nisaab bi wàccee rek affaire bi day soppeeku mais foofu nag la borom wax muy wutee rahmatullah alayhi ñi nga xam ne ñooy fuqaha hanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ñaari cat c'est-à-dire tey bu ma xawee ba am nisab tey maanaam su ma amee nisab tey maanaam le premier jour weeru koor ma ko ñu dem ma ma daal de tey de am dem premier jour weeru même bu dee sama nisab bi wàññeeku na ci ah saa yi génne na sax que bu dee bu dee mataat na ci maanaam wàññeeku na lu bari ci diggante bi wàññeeku na fi mais que date bi ma jàppoon am ñëwaat na rek daf may daf mu génne sax parce que xanaa yooyu rahmatullah ñu bàyyi xel ne ñoom seen wàllu koor seen wàllu azaka ñoom daal man dañuy bàyyi xel ci amul kooku la ñuy bàyyi xel ki nga xamante ne moom moo war a jël azaka kooku dañ koy bàyyi xel ci lépp. moo tax ñoom ñaari cat yi rek la ñuy bàyyi xel tarafaanil xaw ñaari catu wërngël gi rek la ñuy bàyyi xel ñaareelu wax ji mooy waxu fuqahaawu maliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañ naan ñun ñaari cat yi lañuy ñuy bàyyi xel mais li ñuy bàyyi xel d'abord mooy ci nisab bi maanaam mooy xawru gi am na mais nisab gi wala cosaanu nisab gi la ñuy bàyyi xel c'est-à-dire que tey imaginer bu dee ay xar laa yor euh, goo xamante ne gétt gi fukki xar fi yor ren ren waaye Euh, mbir mi mi ngi évoluer maanaam maa ngi évoluer léeg-léeg ma am yeneen beneen parte beneen par ñëw ma boole ko ñu ñëw ñu bokk xar mi jur voilà wala ñu jël beneen exemple maanaam ma am ñaar fukk ak juróom pour mu gën a raisonnable ñaar fukki maanaam vingt cinq xar laa yor ak juróomi bëy muy fanweer kon loolu mënu ma ci génne as mais Euh, ci premier jour weeru koor bi laa leen am ne léegi damay commencer di yor mbir mi dem ba dernier jour maanaam premier jour weeru keeru déwén ma seetlu ne xar yi démb juróon nañ maanaam danoo ëmboon ñi ci jigéen ñoom ñëpp danoo jur démb bi ma daal di compter ma am ñeent fukki xar 40 ak bëy ñeent fukki xar ak bëy ñu ne ma noo kon da ngay génne abay parce que cosaalu alal moom moo mat nisaab cosaanu alal bi maanaam nisaab bi wala boog cosaanu alal bi ci at bi moom la mate leen moom moo mat nisaab kon da ngay génne asaka dégg nga gis nga gis nga wax mi ngi mel ni tamit ma yor euh, deux cent euros euh, léegi nañu supposé ni nisaab bi day nekk trois cent euros parce que comme day vaciller waxoon nañ la ci jotaay bi weesu ñu la euh, quatre cent vingt cinq euros la woon ci semaine bii ne et Euh, am na bu ñu xoolee daaw wala at yi passé rek maanaam daaw gi yooyu day mi ngi yëg wàcc na ko 258 maanaam nga gis ne day vaciller vraiment day tourné moo tax foofu ñu koy xool bu baax léegi nañ supposé ne 300 euros ma yor 200 euros tey loolu matul ni sax xam nga mais su dee 200 euros yii moom moom ci laay amee maanaam ci laa liggéey yi ci 200 euros yi lu jur ba déwén heure bi maa ngi am 300 euros damay génne asaka maanaam ñoom loolu lañ jàpp moo xam doon na wàññeeku wala doon na yéeg mais li ñuy bàyyi xel rek mooy ne cosaan bi mu at bi ma ko amee bu fekkente ne at bis bi ma ko amee bu dee bis bi dafa dellu si waat ci at bi loolu la ñu bàyyi xel maanaam kon mooy ñaari cat yi ba tey la ñuy bàyyi xel mais sauf que ñoo xanaa fi yéen ñu koy bàyyi xel lu benn gis nga. ñi nga xam ne ñooy fuqahaa Shaafi'i ak Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom la ñuy bàyyi xel mooy la ñoom non non ñoom nisaab bi ci boppam la bàyyi xel il faut que bi ci jëmmi boppam mat ak na ko bañ a wàcc nag mais même bu fekkente ne comme ñenn ñi ci Shaafi'i ak moom naan wala wala wax maanaam donte xëfa xippi ci la alal gi wàññee boo doo ci génne as. xanaa bi lay rahmatullah dañuy wax ne bu dee waxtu la wala ñaari waxtu yu woyof yooyu xataa mën nañ sax wax bés ñaari bés loolu graw maanaam mooy ne li li mu manque li mu wàññeeku vraiment dafa tuuti quoi c'est dérisoire bu boobaa bu la tere nga génne ci asaka mais su dee par exemple ay une semaine la wàññeeku yooyu loolu loolu ci génne asaka wax jooju incha allah taala mooy li gën ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne la zakata fil maali hatta yaqulu alayhi al-hawl azaka doo ko def ci alal bu ci war lu dul mu wër kon mu wër la wër maanaam at bi wër ci te beneen bi wane ne loolu mooy li gën a dëgër mooy loolu moo sàmmonteel ak euh, maanaam nit ki ndóol ki nga xam ne dafa pauvre amul wala miskin la miskin day am salaire miskin day liggéey euh, comme Euh, li Seydina Xadir wax alayhi salaam naan amal amal safina fa safinatu kaanat li masaakiina ya'maluuna fil bahr ah gaal gi ma xamante ne mooy bi ma bi ma xar noonu ko moom ñoom lan lañu def dañuy liggéey ci géej gi kon moo lay wan miskiin am liggéey sauf que li muy liggéey euh, du ci mën a maanaam bu ko euh, foofu la wuteeg faqir faqir moom. mooy lii tam mooy wax ji gën a dëgër incha allah ci masala bi mooy waxu jumhur ulama rahmatullahi alayhim ci ne miskin moom mooy moo gën a moo moo ëpp doole faqir fuqaha mais euh, bu ñu xoolee baat yi ci alquran ni muy waxee dinañ seetlu ne miskin moo ëpp doole faqir njëkk a jiital doo ko rek day wane ne bi moom moo gën a ñàkk moo euh, bi day liggéey am na lu moom moom am na ci lu mu jàpp day góorgóorlu maanaam miskin mooy góorgóorlu rek li wolof yi naan góorgóorlu euh, kooku mooy miskin mooy miskin moom day góorgóorlu euh, sauf euh, dina am lu mu dundee et cetera yooyu lu muy liggéey mais par exemple day xëy muy liggéey li muy dépensé maanaam ci bis koy liggéey wala weer wi su salaire mu wàccee bu ci dépensé wee et cetera tout ça après da ngay gis mu commencé ñàkk wala boog li muy dese dootu matati ni sax day daal di mën a jël asaka tey maanaam kooku moom mooy mooy miskin koo xamante ne euh, euh, tey bu ko ab coono bettee wala benn événement bu ko bettee wala euh, aajo rek bu ko bettee léegi rek moom moom mu dem laabisina maanaam mu nekk ci xat-xat kooku mooy miskin kon tegtalewul ne amul lu muy liggéey tegtalewul ne amul revenu amul source de revenu déedéet mais loolu la te miskin daa war di jël asaka kon kon loolu day wane miskin day jël asaka kon kon te te alxuraan sax wax na ko ne miskin innama sadaqatu lil fuqara wal masakin et cetera maanaam kon miskin la ñaare moom day jël asaka te kiy jël asaka mënta lan du mën a joxe asaka loolu dafa a leer kiy jël asaka mooy ki mënta joxe asaka léegi kon amul benn classe intermédiaire loolu amul comme li Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax Seydina Muaz radiyallahu bi mu naan ko fa fa in fa in hum ata'uka li dhalika fa a'limhum fa a'limhum anna allaha qad iftarada alayhim sadaqatan tuqadu min eh, sadaqatan min min fi maalihim tuqadu min aghniyaihim ila fuqaraihim wa iyyaaka wa kara'im amwaalihim eh, suñu la toppee maanaam ci gëm commencé ak julli gi léegi na leen xamal nag ne leen buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa farata ak ñoom lan ak sarax muy azaka boo xamante ne ci seen alal lay jóge kan dañ koy jëlee ci ñi woomal ci ñoom jox ko ñu ndóol la ñi ñi ndóol amul ci ñoom maa ngi lay moytu di ko li gën ci seen alal loolu dinañ ci ñëw wa wa karaa'ima amwaalihim insha allah dinañ bu ñuy wax ci azaka lan la ñuy génne bu ñu génnee la kon loolu itam dafa war a leer d'accord euh, kon loolu moo lay wax parce que tey boo xoolee fuqaha hanafi rahmatullah li ñu wax lool soo ko bëggoon a jëfe problème bi am moom mooy comme salarié bi nga xamante ne euh, moom day jot salaire am tey bu fayee logement euh, def ay courses am lu mu dundee euh, fay yenn ci salaire bi jeex léeg-léeg sax mu wàcc maanaam ba nga xamante ne day obligé di bi ji pour gu weer wi deewee moom mu mottaliwaat loolu kooku kon boobaa kooku day génne asaka ci salaire am alors loolu mënta ne wala boog ki nga xamante ne xëy na euh, commerçant la euh, surtout bu dee xanafi yi kii Maliki yi rahmatullah ñoom kooku par exemple ki nga xamante ne par exemple dafa yor alal et fexe na ba di ci am as tuut c'est vrai que euh, affaire bi day wàcc mais day yéeg et bu at bi jotee ñu génnee loo ko azaka ci loo xamante ne bu ko joxee bu génnee azaka ji léegi tey mu daal di delloowaat dootul amati lu doy pour mën a continuer ay activité dañuy gis ne kon kooku day continuer maanaam day nekk toujours comme li ñuy tuddee un travail pauvre un travailleur pauvre un travailleur pauvre wala auto entrepreneur bi nga xamante ne dafa dóol dafa pauvre parce que euh, bu dépensé fii fay ay impôts fay lii ne fay taxes yi mu war a fay après nga gis mu commencé doolaat alors que alal ji mi ngi fi cosaanu alal ji mi ngi fi et que tey mat na ni sax parce que tey par exemple bu dee premier jour weeru koor amoon na 200 euros mi ngi di di kii mais bu fayee eh, taxes yi et cetera impôts yi mu yoreel eh, nguur gi. wala wala tout simplement ay dépenses am su ko defee ak ah, yi nga xamante ne mooy fonds de roulement bi euh, après ci lañ obligé di laal parce que su ko jëlee après day daal di wàcc bi sax bu ko entreprise bi day màpp daa am mu daal di nekkaat ci loolu maanaam loolu moo lay wan ne mazhab bi dëgër incha allah mooy mazhab bu ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i yi xanaa bi lay rahmatullah alayhi maanaam asaka doo ko génne dugul ci alal fi nga xamante ne toog na fi boobu mbir mi wër loolu la génnee Euh, ndax ndax ndax ndax principe asaka ci boppam loolu la àndal mooy ne nit ki mën yor par exemple comme ni ñu ko defee woon exemple ci bi wees mën a yor deux cent mille francs CFA boo xamante ne mi ngi bi maanaam mi ngi dëkk Ndakaaru wala mi ngi dëkk euh, Waalo wala Jolof mais yor na yoo xamante ne daaw baren euh, li mu di ko denc wàcc ko ànd ci ay aajo kooku vraiment kooku génn na ci loolu kooku moom nekkatul ku kooku moom mën naa génne asaka alors que keneen ki du ko mën alors que ki nga xam ne day am salaire deux cent mille lay am salaire tey nañ supposé koo xam day am deux cent mille loolu li muy tekki mooy daa war di génne asaka at bu jot parce que day am deux cent mille salaire te deux cent mille xam ngeen ni am na lu bari lu faju ah voilà donc yooyu. Euh, loolu moo lay war ne li li fokka saafee xanaa bi day wax rahmatullah alayhi moom moo di gën a wér insha allah taala léegi nag mu am foofu benn masala boo xamante ne moom mooy euh, dama yor nisab maanaam yor naa nisab mais dafa am beneen alal bu ñëw doole ko ce que loolu dama koy compter waale ci boobaa bu fekkente ne euh, nisab bi ma yor nisab bi ma yor alal di ci doole dafa am loo xam ne dañ koy d'accord mooy alal ji ci dooleeku bokkuñu xeet bu boobaa du ma ci génne azak maanaam lu tax moom mën ko boole pour génne azak tey par exemple su ma yoraan 400 euros yoo xamante ne nisaab la maanaam yéegul wàccu maanaam mat na nisaab daal wala ëpp na ma yor ko après ma yor ay xar yooyu mat nañu nisaab c'est pas parce que amoon naa nisaab ci alal. ci ci ci ci ci ci ay euro que ni damay am damay damay génne waale asaka aussi ci xar bi déedéet loolu ñëpp d'accord nañ ci ne noonu la dem du ma loolu du tax ma génne balaa muy génne asaka ci xar mi ci xar mi il faut que la il faut que mu mat ni sax moom ci boppam mbay mi noonu maanaam bu dee lu ne dama cee am dara du tax ma génne ci asaka xataa ba yu ma bu ma yoroon juróom maanaam ñeenti gëléem ak fanweeri xar du ma génn ci loolu parce que ñoom ñi du bokkul ay xeet maanaam loolu kon tamit mu ne nag même xeet la yokk mais ci li ma ko yokkoo jugewul ci alal gi nisab bi di moom parce que bu dee ci nisab bi la jóge ci laa ko ci laa liggéeyee ci laa amee alal jooju di ci yokk loolu tamit dañ ci génne asaka loolu sikk nekku ci ñëpp d'accord kon fi nga xamante ne moom lañ d'accord maanaam mooy tey bu ma yoroon par exemple deux trois cent euros yoo xamante ne wala trois cent cinquante euros mu nekk mat na ni ma war a génne da normalement bu wóoree dama ci war a génne ci diggante bi su ma ci amee su ma ci amee maanaam ma jékki-jékki rek benn waay daal di may ñëw may ma un million d'euros te un million d'euros yi mi ma ko may maanaam trois cent cinquante euros yi maa ngi ko yoroon ci premier jour weeru koor bi benn waay ñëw ne ah waaw koor gi de xam naa ni suba la incha allah Euh, damaa bëggoon rek maanaam man comme vraiment yéene naa la lu baax maanaam un million d'euros bi maa la ko may euh, jox ma sa compte ma viré la ko bu boobaa dama ci génne asaka ci un million d'euros yooyu bi ma am tey ñu ma am sauf que loolu sauf que loolu euh, ñu bàyyi ko xel mooy ne Shafi'i rahmatullah alayhim ci masala boobu ñoom dañu ne gis nga maanaam ñoom dañu ne Euh, su fekkente ne alal ji ma yor moo ko maanaam mooy euh, comme ñeneen ñi lañu wax maanaam bu dee alal ji ma yor maanaam 350 euros yi ci laa liggéeyee 1 million d'euros yëpp bu boobaa dama ciy génnaat mais su dee liggéeyoo ma ko dañ ma koo may par exemple feneen keneen moo ma ko may maanaam bokkut ak bii wala boog feneen la jóge ñëw maanaam bokkuñu daal canal yi ñu jaar ba ma jot ci voilà par exemple bii dama koo am parce que salarié la bee ma am ko parce wala parce que dama doon voilà dama dama dama ubbi par exemple loolu da ngay gis ne kon ñoom ñi euh, bu ma leen boolee dina tax ba génne azaka ci alal bi gaa mais lan mais euh, bokkuñu mais bokkuñu mais même type bi la foofu nag la borom bi wutee voilà même type bi la même type bu alal gi la lépp ay euro la ah, fii ci salaire laa ko amee mais sama boutique bi mooy daw sama marchandise laay jaay moo ma jox alal jeex. foofu borom xam-xam yi rahmatullah dañ ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañ ne loolu bu dee mbir mi noonu la demee bu boobaa euh, asaka bi ma war mooy bi nga xamante ne moom moo mat moom moo mat at bi moo mat at bi 354 jours yooyu maanaam ci 355 jours bi ma génnee ko asaka maanaam boobu léegi beneen bi ci des nga xamante ne ci biir at bi la ñëw. ci biir at bi la ñëw alal jooju moom dama koy génneel azaka moom bu atam jotee moomu maanaam ñoom noonu lañ ko gisee euh, ñi nga xam ne ñooy xanafi yi rahmatullah ne non loolu day indi coono te dafa indi xat-xat ba pare ay calcul bu difficile def la li ñuy def rek mooy da ngay boole lépp génne doo azaka voilà da ngay boole lépp génne doo ñoom seen wax bi incha allah mooy bi gën a dëgër. te moom la moom mooy bi ñuy jàpp mooy lan mooy ñoom dañ ne dañuy tàqale bu fekkente ne mbir mi jur la mooy ci am wàllu zahira yi ak am wàllu baatina yi da gis ne day delluwaat ci loolu bu dee ci am wàllu zahira yi la mooy nga xamante ne loolu moom nguur gi ci bopp mooy ñëw ne la sa way lii dañ ci génne azaka kooku amu ci amu ci foi dañ ciy génne azaka maanaam doo fi nekk naan ko pourtant xar mi daaw la démb la judd wala yooyu déedéet waaw wala mbay mi nangam et non non lépp da nga koy génne asaka parce que euh, mbay amul sax xaw loolu sax amu ci comme ni ñu loolu exception la mbay amul xawlaanal xaw maanaam moom comme ni ko am waxee wa aatu haqqahu yawma hasaadihi maanaam bis bi ci boppam bi ñu góob maanaam mooy mooy moom moom benn yoon lañ koy génneel asaka moom ak euh, mbell yi li li génnee ci suuf si maanaam lépp luy génnee ci suuf daal voilà loolu amul wëlu amul amul amul ak ak at ah, mi ngi am rek ci sawaay mi mooy eh, jur gi mooy xanam mooy kii gàtt gi jur gi jur gi mooy gàtt gi gëléem ak nag ak beneen bi ci des mooy lan mooy eh, war ak war wurus ak xaalis yooyu ñoom ñoo am ñoom ñoo at am ak oru tijaara mooy yi nga xamante ne dama leen di jaay marchandise may jaay asaka boobu wala ma nekk entrepreneur maanaam moo ci oru tijaara lay dugg ba tey sama entreprise bi fonctionné léegi entreprise boobu ñu koy génne la asaka loolu tamit at ba at la loolu 354 355 jours ci laa koy génne la asaka mais par contre am na benn mbir tam bu baax ma tabaay xel mooy xam nga wax na la la ci weer weeru ci weeru lañ koy nattee mais euh, koo xamante ne xëy na euh, mais loolu dina dina def loo xamante ne xëy na euh, ak mooy sunna da ci nekk maanaam mooy ñàkk yittiwu li nga xamante ne moom mooy di la sharia yitteeloo la ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi Euh, conversion bi maanaam mooy ne ok euh, gis at atu wolof ak maanaam mooy atu weer wi ak atu jant bi seen décalage onze jours la fukki fan ak benn la donc ce qui veut dire que ni tey bu dee premier janvier euh, laa génne woon asaka ma natt ko ci atum wolof ci atu tubaab bi maanaam atu mooy calendrier grégorien léegi damay reculer de onze jours damay reculer de onze jour boobu laay génne asaka waaw damay reculer de onze jours jour boobu laay génne asaka maanaam noonu laa koy natte ci sama calcul su fekkente ne par exemple euh, jàppuma ban date ci euh, weeru euh, ci weer wi mooy weer yi ñu borom santal di jaamuloo ba tax weeru koor muy wër ba tax aj bi di wër ci at bi et cetera ba tax tabaski di wër et cetera donc loolu wala tamxarit tamit di wër Euh, par rapport ak saison yi bien sûr mais par rapport ak fan yi même fan bi la mais par rapport ak saison yi ci lay wëree euh, mais loolu euh, moom mooy moom la ñu jàmbaloo yàlla borom subhaanahu wa moom la ñuy génneeloo asaka mais su fekkente ne nit ki dafa sàggan xëy ba sunna boobu moom nañ moom respecté wu ko tamit mën na koo calculer ni ma la wax mooy day jël date bi nga xamante ne ca calendrier grégorien moom la bu daal di reculer de un jour déwén bu géej mu jël date bu ren bi bu reculer waat de un jour noonu lay def ba keroog muy mat euh, am xam ne moom <laughs> ouf de soulagement la ñuy dégager foofu parce que jàpp nañ ni moo gën a yomb moo gën a yomb ci suñu masse bi ñun maanaam moroom maanaam ñi ñu bokkal jamono euh, mais nekkul li maanaam nañuy def effort di ci ak li xam ne moom mooy sunna euh, kon. loolu moom la ñuy génnee azaka ci bu dee bu dee bu loolu la maanaam kon euh, léegi kon fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañ ne su dee jur gi la maanaam jur ji la sawar ñoom amul problème boobu maanaam parce que ñun bu boobaa dañuy wax li Hanafi yi wax rahmatullah boobaa loolu la ñuy wax mooy lan mooy ne même bu fekkente ne beneen bi rek tey la juddu dañ duy génneel maanaam daf maanaam wala boog tey lañ ma tey laa ci am tey laa jot xarab maanaam yeneen yi maanaam bokkut ak cosaanu alal bi mais tey laa jot yeneen i alal yoo xamante ne du lii moo leen jur maanaam du ne par exemple damaa yor sama ñeen fukki xar ñeen fukki xar yooyu jur leneen ci at bi loolu dama koy génneel azaka loolu ñëpp d'accord nañ mais su dee damaa yor fukki at at ah, xar tey euh, ci njàlbéenu weeru koor bi ci biir at bi maanaam ñu dem ba ba gàmm weeru gàmm ma dem am yeneen ñaar fukki yeneen ñeen fukki xar wala yeneen ñaar fukki xar yoo xamante ne amee ma ko foofu. léegi dama leen di boole ma génne ci asaka loolu parce que loolu xam nga lu tax parce que kii bi moo tax ñu euh, euh, kii hmm, saa bi maanaam loolu nguur gi ci bopp moo lay njëkk ci loola amoo ci choix alal ji nga xam ne yow yaa koy génneel sa bopp yaay xool nga lii laa am mooy ne maanaam activité déclarative la maanaam subhaanallah nga gis système bi islam bi teg maanaam tey ne c'est que ak système azaka bi rek di nga gis ay points ci fiscalité islam nan lay demee ak impôts yi nan lañ koy tegee maanaam da ngay gis ne dafa am loo xam ne à titre déclaratif la moo xamante ne yoo xamante ne ay revenus yoo xamante ne nag par contre état bi ci boppam moom moo ko ñëw vérifier nga yoo xamante ne yow yaay déclarer et que sa déclaration moom la ñu jël en compte loolu la ñuy nangu moom mooy alal yi nga xam ne dafa nëbbu maanaam duñ fa nekk di ñu sa alal déedéet charia du mais ñi nga xamante ne à moins que mu am yenn luubal et cetera wala yooyu loolu et cetera ñu mais sinon. du du ñëw ne la par force euh, dinañ euh, xool say compte bancaire lu ci nekk say nangam et cetera vérifier tout ça lu tout say dépense lan la lan moo tax nga am lii lu tax kii tout bii lan moo ngi expliqué et cetera nangam nangam nangam nangam nangam voilà loolu peut-être mën nañ ko bañ a mais ndax attitude déclarative par contre suñu gisee ni da ngay bañ a joxe asaka yi boobaa effectivement euh, nguur gi mën na la topp ci loolu ndax da luubal lu nga réebari la luubal te xam na ni am nga alal léegi par contre li nga xamante moom mooy mais sinon acte déclaratif rek lay doon euh, bu boobaa yow da koy génneel azaka comme ni Shafi'i wax rahmatullah parce que yow loolu ni ko mën a mesurer mais euh, soo ko mënee def maanaam génneel loolu lépp tamit baax parce que azaka mën nañ koo jiital loolu mën na ne li nga xam ne moom lañ naan la bës bi nga li li li mënta nekk moom mooy nga génnee asaka bi avant waxtu bi di jot maanaam ab doon après waxtu bi bi mu jotee maanaam mooy tey bu dee bu ñu jëloon exemple ci premier weeru koor ba bis bu njëkk ci weeru koor laa war a génne asaka wa du dagan ci man may toog ba deuxième jour te naan way aw ma temps et cetera nangam nangam ba pare beneen bi ci des tamit moom mooy asaka man mi koy joxe man maa war a tey bu ma nee par exemple tey. Euh, asaka yaa ngi nii waaw man de yoroon naa euh, fi mille euros yoo xam ne dama ko war a génnee asaka maanaam du ma ne xaaral euh, ma woo saway euh, sàmba kaay jël ci sa asaka déedéet du demee noonu man maay def man man maanaam maanaam transport bi maanaam wala boog transport bi man maa koy gérer tamit te du ma ko génnee ci alalu asaka bi maanaam mënu dem par exemple ñu dëkk foo xam ne su ma waree paas damay paas par exemple dix euros pour dem fa ma passe 10 euros dem fa daan ne 1000 euros yi laa la waroon a def asaka mais comme dama cee passe 10 euros yi dama koy jëlaale maanaam déedéet bu demee noonu itam maanaam loolu tam daa war a leer ah, ndax wa aatu zakata ak wa aatu haqqahu yawma hasadi et cetera maanaam yow yaay joxe yow yow yow la condition yi tax comme li xaay dafa wax malaatumu waajibu illa bi fa huwa waajib lépp loo xamante ne lu war bu mën a ne lu dul loola am loolu day daal nekk lu war maanaam mooy ne. kon condition boobu man maa ko par exemple tey bu ma waroon a jàpp bu ma waroon a julli wala ma war a jàpp jàpp gi farata la maanaam jàpp googu nag su fekkente ne aw mu ndox lu ndox mu jaay te yor naa xaalis bu ma jëndee ndox muy jaay maanaam force dama war a jënd ndox mi maanaam mu duma ne ah kom day jaay nag moom finalement léegi du ma jàpp déedéet comme jàpp gi daa war ndox mi day daal di a maanaam ma dem jëndi ko voilà euh, kon loolu moom mooy li nga xam ne moom moo euh, euh, boobu noonu mooy ci masala euh, xawalaa noonu euh, xaw euh, léegi kon yii su fekkente ne mat nañ maanaam yi nga xamante ne moom la ñu jot a tudd yëpp léegi nag ci lay doog génnee azaka yi nga xamante ne moom mooy azaka la mooy zakatu maanaam wurus ak xaalis bu dee ci ay wala dollar wala CFA wala yu mel noonu ni koy génnee wax naa ko léegi maanaam waxoon nañ ko sax tamit moom mooy. un euh, quarante cinq lay doon mooy deux virgule cinq pour cent mooy vingt cinq pour mille cest à tey mille francs yu ne dama ci génne vingt cinq francs joxe ko moom lay génne asaka voilà léegi nag tegtalewul ne loolu rek laay joxe bu ma neexee ma dolli ci leneen maanaam mi ngi mel ni tey bu may julli su may rukkooyee subhaana rabbiyal azim bi ñetti yoon laa ko war a wax mais tegtalewul ne ñetti yoon rek laa ko war su ma neexee ma dolli ci léegi nag foofu borom kooku bi laa ci am wala tuyaabay ku def gën euh, sunna laa ci am maanaam muy gëneel borom xol wuute nañ waaye ala kulli xaaleen euh, tuyaaba yu dooleeku la ci kaw tuyaaba gëneel la ci kaw gëneel euh, asaka kon noonu laa koy génnewee su fekkente ne at bi maanaam mbir mi noonu la demee kon loolu dafa maanaam bu leeree noonu rek ñu xam ne maanaam noonu laa koy génnewee mooy bu dee Europe léegi bu dee wurus la bu dee wurus wala xaalis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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون